أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi tàmbali woon nañu di xool li nga xam ne moom la suñu boroom subxaanahu wa taala daldi wax ci nettali bii gazwatu tabuuk ci fi qur'aani al-aziim fi suurati tawba fi nga xam ne foofu la ko nettali ci suuratu tawba di saar numéro 9 ñu ngi ko tàmbali woon ci aaya fi nga xam ne moom la suñu boroom subxaanahu wa taala tàmbalee di nettali gazwatu tabuuk mu ne woon ba'da a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuha alladina aamanuu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabili illahi ithaaqaltum ila al ard araditum bilxayaati dduniya min alaaxira famaa mataacu lxayaati dduniya fi l axirati illaa qaliil mu ne woon yéen ñi gëm yàlla aaminu yaa ayyuha alladina aamanuu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu boroom subxaanahu wa taala maa lakum mëna lal moo leen dal idaa qiila lakum ba bees leen waxee ne leen infiru fi sabilillah jóg leen ngeen takkuta xare ci yoonu suñu boroom subxaanahu wa taala saaqaltum ilal ardi ngeen di diis diis lu ci suuf si mel ni ku bañ a dem seet daal seen bërëb yu nooy yi daal bugg ngeen faa jóge mu ne radiitum ndax dangeen a gërëm bil xayaati duniyaa ci dundu gu doyadi gi te jege min al ndax moom ngeen préféré moo leen gënal al aaxira fama mataawul xayaati duniyaa bu dee ne la deme yëg leen ne poñetum al àddina bi marchandise àddina bi bagage àddina bi moom nekkul fil aaxirati boo ko comparé ak alaaxira illaa qalil lu dul lu néew foofale lañu tàmbali woon di aaya 38 demoon nañu ba ni nga xam ne fi ñu daane la woon mooy bi nga xam ne moom lay wax ci aaya 54 ba léegi ci suuratu tawba wa maa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaa annahum kafaruu billahi wa bi rasulihi wala ya'tuuna as-salaata illaa wa wala yunfiquuna illaa wa hum kaarihuun mu ne wa maa gisee nag dara terewuleen an tuqbala ñu daldi nangu minhum ci ñoom naafiqi nafaqaatuhum seen yi nga xam ne moom lañuy dépenser yi nga xam ne nee na ñaa yéej dañ koo def ngir suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne nag dara taxul ñu bañ leena a nangul illaa illaa lu dul ne annahum ko ñoom naafiqi kafaru dañoo weddi billaahi ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wa bi rasuulihi te dañoo weddi ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam salaata illaa wa hum kusaala te duñu ñëw di julli ci mukk lu ne daa fekk ñu tàyyeel mooy jamais ñu def ko ci cawarte wala loo xam ne jàpp ne lii de seen boroom subhaanahu wa ta'ala moo leen ko digal waaye day diis ci ñoom mu nekk loo xam ne vraiment mooy ñoom ñàkk pexe daal comme que mënuñu ko ñàkk def parce que kat mbooloo yi kat ñoom ñoom ñoom buñ ko deful seen réputation day yàqu kon ñooñu duñu ko def illaa lu dul wahum kusaala lu dul ne ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne nii ñu ñu tàyyeel lañuy doon wala yunfiquuna te duñu dépenser illaa wahum kaarihuun lu dul ne dañuy fekk ne mooy dañ leen ci obligé mooy dañu dem ba xam ne manula ñàkk ah fii ñépp a ngi joxe te bu ñu joxewul seen réputation du baax dinañ ne diw ak li ko suñu boroom subhaanahu wa taala defal lépp defal ko ci ay xéewal ak alal ana lan moo tee mu joxe lool nag lañuy bañ ñoom munaafiquuna al kibaar kon loolu mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy waral seenuk saraxe siinoo bu doon ñoom képp la duñu saraxe mukk ci yoonu yàlla jamais au plus grand jamais foofu nag la ñu yemoon ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ kon lu bari gi saar waxoon nañ ne mooy alfaadiha mooy li nga xamante ne moo wuññi li nga xam ne mooy mooy mooy mooy moo wuññi xam ne mooy suturaay naafiq yi daal di leen daal di leen vraiment teg ba xam wane ñi nga xam ne moom lañ doon dëgg-dëgg ak ñi nga xam xamante ne noonu lañ ko wane ci ghazwatu Tabuk bi suñu boroom subhaanahu wa taala dogalee alayhi salaatu wassalaam war a xareek waa Ruum di waa Byzance di waa Qaysar ak waa hir di Qaysar ak Hiraql di Qaysar mi nga xam ne mooy Hiraql di azimur Ruum ci byzantin yi boobale lañu wone seen caay-caay gi foofu la suñu boroom di nettali fee ci gazo ci suuratu tawba waroon a continuer fi nga xam ne mooy laaya 55 fi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moom lay wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim falaa tu'jibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuridu allahu liyu'adhibahum biha fi lxayaati addunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaarihuun suñu boroom subhaanahu wa ta'aala muy continuer ba léegi li mu waxoon ci aaya bi ñu jóge woon sànk te ñu daanele woon ko muy wax li nga xam ne moo tax moom kenn du nangu seeni sarax ak seeni action de bienfaisance comme ni ñu koy waxe ak li nga xam ne dañ naan dañu koy def ibtighaa wajhillah walakin nan naan dañ koy def ngir sàkku li nga xam ne mooy ngërëmu boroom bi subhaanahu wa waaye suñu boroom subhaanahu wa taala wan nañu ne gaay yi waxuñu dëgg de te kenn du leen nangul ndax ñoom ay yéefér la illaa annahum kafaru billaahi wa gëmuñu yàlla te duñu dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ku ñuy kókkali sax lañ ko jàppale jàpp nañ lii muy wax anoon lenn moo ci amul suñu boroom nag ne en plus mooy nag mu ne fala tu'jibka mu ne ko bu mu la yéem yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow it jullit bi li naafiq yi def nii di génn seen alal yi mooy alal yi nga xam ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala xéewale defal leen ko ñoom moom du xéewal ci ñoom parce que mbir mi mooy koo xamante ne nii waji ngëm nga li nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di la defal ci ay ci ay xéewal loolu noonu mooy xéewal lañ koy tuddee ndax loolu da la koy defal ngir nga gën koo sant waaye ñi nga xam ne ñooy kuffaar yi loolu mooy imtihaan mooy kii lay nekk mooy xasratan ab pertaange lay doon ci ñoom ndax loolu lépp comme ni mu koy ñu ngi koy gise léegi ci aaya yi ci tegu que ne loolu da koy def ngir man li na gina jàpp ngir man leen a gën a duma kon mu ne kon ñoom seen li ñu yor ci alal naafiq yi seen alal yi ñuy drainer ci kaw suuf bu mu la yéem de fala tujibuka bu mu la yéem amwaaluhum seen alal yi wala awlaaduhum bu caagante ni seen doom yi de seen doom yi ñu am ñu naan ñoom nag seen doom yi ñoo yi gën a ci ci ci ci ci dëkk bi ñoom moom il fréquente les grandes écoles il fréquente vraiment fi nga xamante ne nii mooy les lieux privés yi nga xam ne prisé la yooyu yëpp walla di dox ci dëkk yéeg waaye mooy de ñu nga ñu nga ñu nga ñu ngay wër fala yaghruruka taqallubuhum fil bilad tey ñu nga ñu nga Washington suba ñu nga Dubai suba ñu nga beneen suba ñu nga Stockholm beneen ba ñu nga Botswana wala ñu nga le dans le wala le Cap de Bonne-Espérance wala ñu nga fële ca Tokyo yooyu yëpp di wër ci dëkk yi mu ne naafiqi lool ñuy def bu mu la yem ne fala yaghruruka bu mu la war taqallubuhum seen seen seen seen jàllar gi ñuy jàllarbe ko fil bilaadi di wër ci dëkk yi rek fu nga xam ne fu ñu bëgg a dem dem mu ne loolu lépp buur yàlla afet da koo def ngir gin leen a mën a jàpp ngir gin leen a bàyyi ñu insouciant ci bon gi ñu ne kon mu ne wala ton fala ton yow yeneen bi alayhi salaatu wassalaam bu mu la yéem waaye falaa tujibka yow jullit bi nga xam ne tamit yaa yaa yaa yaa jëm ci sa borom alal yi nga xam ne moom la naafiq yi am bu mu la wala awlaaduhum seen sa doom yi it bu mu dëgg-dëgg boo gisee suñu borom defal leen alal yi ak doom yi ñu am nga xamante ne lu ñu bëgg daal di ci am ñu nekk ñoo xam ne vraiment ñii nag ñoom moom ay ci high class bi lañ ne mu ne loolu lépp bu mu la yem de innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yuridullah buur yàlla subhanahu wa ta'ala dafa nam li yu'adhibahum mu daal di leen mbugal bihaa ci alal jooyale mooy da leen koo defal ñoom lu ñuy gën a dem rek mu leen di gën a defal xéewal lu mu leen gën a defal loolale ñoom ñuy gën a nuur ci li nga xam ne mooy kufru gi ñu nekk ak al kufru billahi wa rasuulihi di gën a weddi suñu boroom ak subhaanahu wa taala ndax dañuy dem ba waru jàpp ne seenu ngóoru moo leen ko may et en plus boo gisee ñoom ñu am lii te jullit ñu bari ma ñoo am li ñu am mooy jullit ñi en leen freiné ba nañu man nekk milliardaire wala mënuñoo nekk millionnaire wala mënuñoo nekk li nga xam ne am li ñu am mooy diine ji ñu nekk rek moo leen ne ndax lu ñu tëb ñu ne xaraam na lu ñu tëb ñu ne lii nii déedéet suñu borom d'accordu ci ay waay transaction boo nar a def mu daal di ne hee ñoom noonu lañ ko déggee xam nga seen wax jooju kadib ñu ne loo nar a def waay l'islam daal day freiner le développement l'islam day freiner l'investissement l'islam day day day freiner l'épanouissement de la de la personne waaw de la personne de la vie humaine wa kullu hadha kadib loom loolu wax ñoom naafiq al munaafiquun moo tax ñu jàpp na kon ñoom li leen may mbir mi mooy ñàkk nekk jullit yu wuur rek ndax le fait que comme que ñoom ci biti nii dañuy wane na ay jullit lañu ndax bu ñu ko deful seen intérêt du dox ñu jàpp ne noonu nag ñu nekk noonu mooy looloo leen may li ñu am mooy ñoom nga xam ne laa ilaha haula wala ilaha haula mooy le fait que électron libre lañ fu leen neex bokk fu ñu dem ànd ak ñoo ñële te loolu wax naa la mooy jikkoy munaafiq kibaar kabir mooy jikkoy naafiq bu mag a mag a mag mooy koo xamante ne nii moom moom fu mu dem nan faa bokk boo ko fekkee ci ci ci ci ci ci jàkka ji ne kii moo wa abadu nees moo daq jaamu yàlla nit ñi boo ko fekkee ci bërëbu texee di kaa bi nga ne kii de alxanaas kii moo gën a moo gën a doyad moo gën a euh, ci nit ñi moo gën a a fo ci nit ñi waaye noonu nag mooy jikkoy naafiq ñoom nag dañu jàpp ne seen entre deux deux moo tax ñu am alal de ak tamit le fait ñàkk gëm alayhi salaatu te ñoom xamuñ ne loolu nag ab njay la ci borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne innama boo gisee seen alal yeeg seen doom yi ma defal leen ko man boroom bi taala innama dëgg-dëgg yuriidu li mu namm allahu bur yàlla mooy li yu'azzibahum mu bugal leen biha jaare ko ci seen alal yoo yële ñoom mooy lañu doon wax ci jataay bee weesu occasion mooy mooy musiba moo jàppee occasion nit ki bu ciy dem du ci demee ndànk ndax day jàpp ne vraiment occasion wa ngi je profite ay di profité wu ci loo xam ne xamul ne xaqiqa bi réalité bi mooy poison la ci moom mooy musiba la kon mu ne kon suñu boroom subhanahu wa ta'ala moo gisee ma defal leen alal yi ak doom yi mooy dama namm rek daal di leen ciy mbugal jaare leen ci fil ci dunya ci àddina gu jege gi wa tazhaqa mu génn anfusuhum seen bakkan yi wa hum kaafiruun mooy seen bakkan yi buy génn ci seen ro seen seen yaram yi mooy bu ñuy faatu fekk ñu nekk yéefér mooy li nga xam ne subhaanahu wa noonu la def mooy da leen di bàyyi comme ça ñu insouciant duñu sax duñu sax ñu di li nga xam ne mooy seen xaal mooy seen état bi nga xam ne moom nañ newe ci weddi yàlla ak boroom moom boroom bi subhaanahu wa ta'ala mu defal leen loolu nga xam ne ci lool rekk lañuy nekk ndax alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir ñoom yéeféer yi li nga xamante ne moo leen fël fël seen seen agenda yi fël seen dund yi fël seen xel yi fël seen lépp ba taluñu dara mooy al takaasur mooy njëkkalante yi nga xam ne moom la ñuy njëkkalante ci bien terrestre yi nga xamante ne ci lool rek la ñuy nekk ay waaye aka neexoon sax ñuy xool ndax dagan naam daganul waaye loolu dafa bokkul sax ci seen souci yi day nekk seen dernier souci ñoom nu ñu ko amee rek noonu la baaxe ku ñu mën a dribbler ba lekk ci yawit dinañu ko def moo tax ñuy daganal fii la ardi ci kaw suuf ak lépp loo xam ne noggatu la daal ku man sa moroom duma la mooy ñoom daal maadaama seen poche ngi di c'est bon maadaama compte liir remplir maadaama action yaa ngay yëkkatiku ñoom loolu doy nag ku ñu ku ñu ku ñu jaar sa kaw nag lool garaawul loolu mooy loi de jungle bi noonu la rek noonu nag ñoom naa naafiq yi suñu boroom nag mooy da leen a bëgg a jàpp loxo ci poche noo tax mu ne dama leen a defal seen alal yeeg seen doom ñi yépp ngir ma mbugal leen fii ci àddina d'abord bala ñoo ñëw alqur bala ñëw yawmal qiyaam wa tazhaqa mu génn anfusuhum seen bakkan yi génn ci seen yaram yi wa hum kaafiruuna mooy bu leen malaaka yi di jël si malakul mawti bu leen di rey si fekk nag seen état jamono joo jële ñu nekk ñoo xam ne ñu yàlla la subhaanahu wa suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu continuer mu ne wa yaxlifuuna billahi innahum la minkum wa maa hum minkum walaakinnahum qawmun yafraquun law yajiduuna malja'an malja'an aw maghaaraatin aw muddaxalan aw muddaxalan lawallaw ilayhi wa hum yajmaxuun mu ne gis nga naafiqi wa yaxlifuun bokk na ci seen jikko yi ñoom naafiq yi min min min xuluqihumul xabiisa ci seen jikko yi nga xamante ne yooyu salte yi te ñaaw mooy wa yaxlifuuna ti nañ waat billaahi ci buur yàlla boo seetloo ci jataay bee weesu gisoon nañu ko rom doon nañ aaya bi nga xam ne jala doon wax naan sa wa sa yaxlifuuna billaahi law istataana la xarajnaa macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu innahum la kaadibuun ne woon wasa yaxlifuuna dees nañu waat boo demee Tabuk ba ñibbisi dinañu waat naan lawistataana dinañu waat ci kan billaahi ci borom bi subhaanahu wa taala naan lawistataana waat nañ na bu ñu ko mënoon la xaraj naa te kon ne dinañu génn ànd ak yéen ci xareb Tabuk bi maakum ànd ak yéen suñu boroom ne lu tax ñuy def lii ndax ñoom yuhlikuuna nañu ngay yalak anfusahum seen bopp wallahu te bur yàlla ya'lamu aji xamaakoon la ta xam na innahum kana ñoom naafiq yi dëgg-dëgg la kaadibuuna ay narkat lañu waxuñu dëgg ñu ñëwaat fii mooy ñoom loolu dafa bokk ci màndargaay naafiq comme ni ñu ko souligné woon mooy day nekk ku bari waat te nag boo seet loolu ñuy waat en tout cas day seet daal fa mu ne ñi nga xam ne ñoom noonu la ñuy waate ndax fii xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne jullit ñi man kaana yaxlifu falyaxlim falyaxlif billaahi liyasmut moo ne képp xam ne day day day day ko ni nee ci saxiixu imaamu muslim ibn alxajjaaji rahmatullahi alayhi moo yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne képp koo xam ne day waat na waat ci yàlla wala mu tëj gémmiñam wala mu noppi moom nag comme que ñoom munaafiquun yi ci zamanu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam xam nañ loolu moo tax ñoom noon la doon waate mooy bu ñu doon waat nag xam nañ ne fii kat ci buur yàlla lañuy waat ñu naan billaahi moo tax seen waat yépp boo seet lool lool la mooy ittaxadu aymaanahum junnatan fa saddu an sabilillah ñu jàppe seen ngiñ seen waat yi def ko bouclier mooy nag ñoom nag loolu nag moom billaahi lañ doon waat waaye naafiqu tey fu mu nekk rek mooy de toute façon naafiq moom li moom di koy kàkkatar la yor di jàkk kakatar di def di le caméléon nga xamante ne moom la caméléon fépp foo xam ne fa la jaar moom couleur foofa rek lay jël bu jaaree ci foo xam ne garab ya dañoo mboq moom caméléon day jël couleur bu mboq mu dem ci garab yoo xamante ne dañoo vert mu daal di jël li nga xam ne mooy couleur bu vert bu jaaree feneen foo xam ne suuf su xonq la nga gis ko moom caméléon mu daal di xonq naafiq yi nag moom noonu la mel mooy fu ñu dem rek dañuy bokk luñ naan waa ji moom vraiment c'est un bokk lool du taggade bu dee ne ci wàllu wii la ñoom nag moom noonu la ñuy def moo tax ca zamanu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam seeni ngiñ moo doon billaahi waaye it bu dee ne léegi nag comme que mbir yi moom dañuy xool rek fu ñu ne ana ñooñu nan la ñu ëpp lu ñuy waate ñu waate ko buñ demee ci ñoo xamante ne barkeb sëñ bi lañuy wax kenn du leen dàq wax barkeb sëñ bi door a wax li ñuy wax lu ñu wax rek teg ci barkeb sëñ bi barkeb borom Touba mooy comme que gis nañ ne gars yi fa ñu ne bu dee noonu la ñuy waate ñoom kenn du leen ko dàq waate noonu bu ñu demee feneen foo xamante ne nii barke Serigne Cheikh la ñuy wax kenn du leen dàq wax barke Serigne Cheikh mooy gars yi noonu la ñuy def rek mooy dañuy ñoom moom dañuy dañuy dañuy adopté rek seen seen xaal ak fi nga xam ne mooy mbooloo ma ñu ne ñoom al munaafiquun al kibaar buñ demee ci ñi nga xam ne ñoom billaahi la ñuy wax comme ci ibaadu yi ñoom ñu ne fanaan billaahi kese waaw mu ngi noonu buñ demee ci tiijaan yi nga xam ne billaahi ña nga xam ne lool rek la ñuy wax mu gis ne moom daal day xool rek mbooloo nii ana naka lañ gën a man di waate rek bu xawee jàng jàng lool ba xam ne ah kon fii daal borom Tuubaa fi moo moo fiy jolli xaaral ma nit bu may waat ma naan borom tubarke borom Tuubaa radiyallahu taala anhu wa arda te gëmu ci naada moom gëmu ci dara mu ne nag gaay gis nga nag kon la wa yaxlifuuna dinañu la waatal billahi subhaanahu wa taala naan nag innahum ñoom naafiqi dinañu la waatal naan innahum la minkum naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dinañu ñëw naan la waayow ñun waat nañu ci yàlla te boo gisee ak ñooy bari ay taw kii ñuy def mooy di dëgëral seen waat yeeg yooyu non seulement billaahi waaye innahum waxuñ innahum minkum de innahum ah minkum mooy wa yaxlifuuna dinañ la waatal billaahi lañ lay waxal ci buur yàlla innahum dëgg-dëgg ñoo ah! way gin koo feddali la minkum ci yéen lañu bokk wamaahum suñu borom ne nag waxuñu dëgg wamaahum te ñoom naafiq yi nekkuñ minkum de bokkuñ ci yéen de bokkuñu ci mbooloom jullit ñi mooy ñoom ñoo ci boole seen bopp waaye suñu borom subhaanahu wa moo leen seppi bañu kii mu sànni leen de wama hum minkum te ñoom bokkuñu ci yéen de walakinnahum qawmun yafraquun li am ba des mooy naafiq yi bokkuñ ci yéen waxuñu dëgg de moom ay nit lañ yoo xamante ne li am ba des mooy ay nit lañ yoo xam ne li tax ñu ñëw naan dañoo bokk ci yéen mooy xawmu nay nit lañ yafraquuna yoo xam ne dañoo ragal ngeen doxalanteek ñoom comme ni ngeen di doxalee kéeféer yi di mushrikuuna yi ndax ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ni ñooy waa ahlul kufr ñoom dañoo may àtte yoo xam ne yu spécial la yoo xam ne xam nañ leen te waxoon nañ ko te yooyu kuffaar yi li nga xam ne mooy seen diggan mooy mooy seen divi seen division ki nga xam ne moom zimmi la mooy ki nga xam ne moom kaafir la waaye zimmi la moom ci réewum jullit mi mooy citoyen la ci biir réewum jullit ñi mais gëmul suñu boroom subhanahu wa ta'ala buñ ne nee nag gëmul suñu boroom mooy gëmul suñu boroom dëgg-dëgg ndax manu la suñu boroom subhanahu taala xaqa imaanihi dëgg-dëgg ngëm ngaludul mu gëm rasulullah sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoom loolu la ñu gëmul bu ma fi kenn naan aanoo ah, gëm nañ seydina isa loolu du gëm ndax bu ñu gëmoon li nga xamante ne mooy sayiduna isa ibnu maryam ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam mooy doonu ñoon def lu dul gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam benn koor la boo fi weddee kenn mu ñépp nga wedde mooy jullit sax bu ñëwoon ne man daal fii mu ne man gëmatuma yonent yàlla Nuux ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam mooy julit boobu nekk ne yéeféer ca ndax julli ndax kan dafa bokk ci gëm moom min ne dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy obligé waa ji ba mu ko gëmee mu gëm kullu man arsalahu Allah mu gëm képp koo xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'aala moo ko yónni yebal ko te sayyiduna Nuh gëm ko dafa bokk gëm ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir mi noonu la la moo tax kon bu ma wax naan mais les juifs gëm nañu gëmuñu dara ñooñu minal kuffaar sauf que ñoom min kuffaari ahlil kitaab ñoom dañoo bokk ci yéefér yi nga xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa ta'ala leen a woon téere te ñooñu dañoo am seeni attey bopp yoo xam ne yu wuute la ak ñi nga xam ne mushrikuuna polythéistes yi ka ka qurayshin wa amsaaluha comme ñi nga xamante ne ñoo doon kuffaaru quraysh kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne kon gaa yi gëmuñ boo dañ naan dañ lay waatal naan ci yéen lañ bokk waaye wa maa hum minkum bokkuñ ci yéen de walaakinnahum li am ba des mooy qawmun ay nit lañ yoo xam ne yafraquun dañoo ragal ngeen jëflanteeg yéen comme ni ngeen di jëflanteeg waa waa yéeféer yu yéeféer yu piir piir moo tax ñoom nag biñ xamee ne noonu la demee ko buñ nee tuub nañu atte yu bari yi nga xam ne day dal ci yéeféer yi nga xamante ne nii yooyu du leen mën a dal ndax kat ab yéeféer boo ak yéeféeram nekkee mooy premièrement moom bu dee góor la moo xam jigéen la ak yooyu manula denc jigéenu jullit te tamit yenn avantage yu bari nga xam ne jullit yi nañ ko am seen biir moom da koy ñàkk ñoom nga comme que munaafiqun al kibar ñoom dañoo nekk gaa yoo xamante ne nii lenn rekk lañuy def mooy seeni intérêt rekk lañuy gis mooy moom lañuy seet loolu nag moo tax ñu ne nañu nekkay jullit comme ni ñu ko gise woon ca ghazwatu badr ginnaaw ghazwatu badrin lañ ne a ah, nañu gaaw dugg wakaana rayisuhum seen ki nga xam ne moo ne woon seen président abdullah noo bay ibn Salul keroog la dugg ci diine ji mboolem naafiq yu bari da commencé di dugg ci l'islam waaye siinoo ako ñoo doon wone seenug noono ak jullit ñi waaye comme que gañe nañ waa Quraysh wa Quraysh moo doon kenn mooy Abu Jahlin wa Utbatun Rabi'a ak Shaybat ibn Rabi'a ak al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a abul bux abul Bakhtari ibn Hisham ak ñi nga xamante ne ñooy sanadidu Quraysh wa wa wa wa ashrafaha ñañ nañu faat mooy kilifaay yi Quraysh yi ñu xam ne ah kon dese jullit ñii ñu doon xeeb bu dee ne ñoo gañe ñu toll ni waa Quraysh nga xam ne ñoo ëpp doole ci arab yi kon nag loolu nañu def lu dul dugg ci diine jooju ngir camoufler wu lool rekk a tax ngir bañ ragal ñu àtte leen teg leen àtte yi nga xam ne moom la ñuy teg ñi nga xam ne mooy mushrikuuna yi lool moo tax nag ñuy waat dugg ci diine ji nii ne di julli leen di leen waatal kese ngir lan tu mooy de ñu leen di waatal ngir lan loolu dañ ko def ngir nëbbu nii camoufler waaye du dëgg ci ñoom suñu boroom ni xaaral nag ma wax la yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax leen yéen jullit ñi ki nga xam ne vraiment mooy li nga xam ne mooy dëgg-dëgg mooy seen seen seen xaal mooy seen jikko ñoom munaa munaafiqun yi mu ne law yajiduuna malja'an aw maghaaratin aw muddaxalan aw muddaxalan la wallaw ilayhi la wallaw ilayhi wa hum yajmahuun mu ne gis nga naafiq yi law yajiduuna malja'an gis nga bu ñu trouver woon foo xam ne fu ñu mën a daw la nekk foofale foo xam ne usi la foo xam ne jàpp nañ ne fii ndax ñoom dañu jàpp ne nekk gi ñu nekk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu jàpp ne fii vraiment kaso la mooy gii la nekkul dara dul prison la à ciel ouvert nooy ni lii ci prison lañ nekk ndax julit nag ndax nag naafiq moom foo dëkk bu mu nekk ñu fay doxal charin lool la mooy day xat day nekk koo xam ne day xat lool moo tax nag comme que nag amuñu feneen fu ñu dem en tout cas seen kilifa di Abu Amir te bokkoon ci seen kilifa yi al al faasiq ma nga xam ne moom moom ci ñoom la bokkoon moom ba ko mbir yi mettee moom dafa gàddaay daal di dem ila de Shaam ginnaaw bi mu jàppalee waa waa waa waa Quraysh ci ghazwatu Uhud antuwul dafa dem ndax nee na manu la nekk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci benn dëkk moom ci la demee Sham foofale ca Hiraql ngir bëgg koo convaincre ngir ñu dal ci kaw jullit ñi mu ñëwaat Medina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam comme que nag ñépp mënuñu woon a def ñooñu ci naafiq yi loolu moo taxoon ñu resté nekk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu lsalati wassalaam moo tax suñu boroom ne law waj law yajiduuna malja gis ngi gaa yi woy bu ñu amoon foo xam ne fa la ñu mën a daw dàqu ji de aw magaaratin law yajiduuna malja am aw magaaraat mooy bu ñu amoon ay montagne ak foo xam ne mën nañu fa dem dëkk foo fële nekk fa làqutu ji aw muddaxala wala foo xamante ne nii moom la ñuy dugg moo xam ci suuf seeg yooyu foo xam ne daal man nañu faa dem daal foo xam ne fa la ñuy mën a duggalu ngir mën a ba ban a génn ci tutelu jullit ñi wallahi la wallaw ilayhi konoonte dina ñu fa daw daal di daw foofale de wahum te ñoom yajmahuuna di gaaw gaawamtu di gaaw ngir dugg ca issu yooyale ndax bëgg a génn ci li nga xamante ne mooy di mooy mooy fii nga xam ne fa mooy madinatul munawwara ala saakiniha wa afdalu salaati wassalaam mooy comme ni nga xamante ne <coughs> noonu la fas wi gaawe di daw di jàpp di rëppatal di jàpp comme bu dee day nekk ci course ñoom bu ñu gisoon loo xam ne mën nañ faa dem bàyyi Medina gii génn ci fii nii am ussi moo xam ci suuf la fu ñu mën a dugg ay kaaw yu ñu mën a dem nekk foo fële jaral konoon te kon doon nañu ko def de mu ne wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utuu minha radu wa in lam yutuu minha ida hum yasxatuun mu ne wa minhum ba léegi mu ngi lay wax naafiq yi jàppal wa minhum am na ci ñoom munaafiquuna alkibaar naafiq yi man yalmizuka ñoo xam ne dañ lay ayibal naan waayow mooy di la di la ayibal ci li nga xamante ne nii mooy sarax yi nga xam ne mooy zakaat yi ngay séddale ak yi nga xamante ne alal la yoo xamante ne subhaanahu wa taala moo ko teg sa loxo yow alayhi salaatu ngir nga séddale ko jullit ñi am na ci ñoom munaafiquun yi ñoo xamante ne dañ lay ayibal boo koy séddale booy séddale alal yoo yële ñu mer di lay ah, wane ne moom jubul de comme na xamante ne noon la Zul Xuwaysiratul Yamaa al-Tamiimi alayhi min allahi maa yastaxiqu doon wax moom Zul Xuwaysira Zul Xuwaysira muy Xurquus Xurquus la tuddoon al Xurquus noonu la tuddoon moom Zul Xuwaysira mi nga xamante ne comme ni ñu ko digge woon na dinañu ko gis inchaa allahu taala ci lu gën a yaatu gom saa ñu gisaale masalatul xawaarij muy masalatu xawaarij yi nga xamante ne nii autorité lañ nanguwul mooy ñi nga xamante ne nii inchaa allahu taala dinañ leen gis ci biyaatal bu ñu ñëwee ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam fi mu yónnee sayyiduna Ali bin abi taalibin abu turaab asadullahi algaalib radiyallahu taala anhu ilal yaman mu yónnee ko li nga xam ne mooy or boo bële moom ñëwee di ko séddale moom Dul Xuwaysira ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko a yow da bu dee digal nañ la nga nekk nga nekk koo xamante ne nii bu dee ne sa boroom daf laa digal nga maadu xamal ne yow maadu woo ci lii nga séddale de te yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon mer comme ni nga xamante ne tamit noonu la ko defaroon moom al-Hurqus di Dul Xuwaysiratul Tamimi na mu ko defe woon ca ghazwatu Hunayn ba muy séddale maghanima Hunayn di maghanima Hawazin bi muy séddale li nga xam ne mooy butin de guerre mi ñu jële woon ci waa Hunayn ak waa di waa Hawazin comme ni ñu ko gise woon mu waxoon foofu ne ko lii ne ko sa séddale bii de moom sox mooy jubluwoo ci bi nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne naafiqi tamit mooy ñoom ñii ñoom ñépp benn peer bi la rek mooy noon lañu mel wallahu akbar mooy ana bu yonent bi alayhi wassalaam jubul anakan mooy jub bu dee ne justul anakan mooy justu koolu tamit la ko tontu woon in lam aadil faman aad faman qad xibta wa xasirt waaye yow toskare nga te perte nga in lam adil man sallallahu alayhi wa sallam bu deeme man jubuma mooy juste ma ci li may séddale ana kan mooy ki nga xam ne mooy juste ci ak séddaleem lool de kon du am kon loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax nii ak ñi nga xam ne rek nii tamit la lañu mel ci ñi nga xam ne ñooy ñooy munaafiquuna alkibaar yi nga xamante ne nii bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu mës a séddale nga gis leen ñuy protester ak tamit ñëw ci ñi nga xam ne vraiment seenu ngëm kat dëgër na ñuy dugal seen xol yi ak jax-jaxal naan seet leen rek li mu def tey xam ngeen ne séddale bi alquran wute na noonu la inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari ya'idukum mu ne xam ngeen ne di di wax yu mel noonu naan xam ngeen ne alquran moos li mu wax ak séddaleen bee na nan lay jëlee alal ji mu jël ñu bari lu jël lu bari jox ko gaa yoo xamante ne daanaka xeexuñu wala ñoo xamante ne nii ñoom joxu leen lu dul ay kilifa rek lañu mooy moom moom fii mu ne moom kilifa yee rek bàyyi ba mu ba xeex jotee. ba mu soxlaa xeex yéen ñii la woo mooy yéen ñi nga xamante ne yéenay waa lansaar ndax ñoom seen mbokku saar yi lañ ko doon wax ndax xam nañ ne muhaajiruuna yi manuñ leen a wax lool mais comme que ñii dañoo bokk ñu ne ñuy jaar ci fibre sentimentale yi ak yi nga xam ne mooy mbokkoo gi tax te ñoom it moo tax li suñu boroom ne woon wa fiikum sammaa'uuna lahum am na ci yéen ñoo xam ne dañ leen di dëgg dañ leen di dégg jàpp ne ñoom wax nañ dëgg ah di leen dégg seeni wax ñu leen di gëm ndax jàpp nañ ne ñu baax lañ dëgg te yoo gaay kenn baaxu ci ñooñ nag ñu mel noonu ak di leen dégg nga xam ne ñoom xam nañ ne ñi moom déggal nañ leen te ñu waxee dinañ jàpp ne wax nañu dëgg ndax njortu gu rafet ñu ñoom ci ñoom ci ñooñu nag la ñuy dem di leen fexee nag convaincre daan leen xool leen rek li ngeen xam ne nii la séddalee tey xam ngeen ne séddale bii moom yéeme na de waaye seetaat leen loolu waaye suñu borom ne kon wa minhum am na ci naa fi mañ koo xam ne yalmizuka moo lay ayibal fi sadaqaati ci sarax yi ngay séddaleeka azaka yi ngay joxe fa in utu minha radu buñ leen ci joxee nag ñu kontaan wa in lam yutu ñu gaal di gërëm wa in lam yutu minha buñ leen ci joxal idha hum yasxatun nga gis leen ñuy protester ka mer di mer di fuñ di mer di di di kaas di sànni loxo ko fu nekk ñu dem fa di di di di wane seenu mer kon mooy munaafiquna yi nii la mooy ne gaa yi daal lenn la mooy ñoom li ñu bëgg mooy mbir yi daal saabu ay xéewal ñëwee ñoom nañu bokk ci ñi nga xam ne la ñuy jox buñ leen joxee cette fois ci ndax mbir mi matul ñépp ñu jox leen beneen yoon buñ leen joxee ñu daal di kontaan daal di ne waay waay waay kan moo gën sayyiduna Muhammad waay waay kii moo baax waay xoolal ni mu séddalee te bu boobaa ñu xalaat ñeneen ñi nga xam ne amuñu waaye nag bés bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen yoon daal di séddalee daal di jox ñeneen ñoo xam xam ne amuñu woon wala ndax yeneeni sagesse yeneeni xikam yu tax mu daal di jox ñee bàyyi ñii waaye comme que ñoom leen nga gis leen nag yasxatoona ñuy mer lu mel nii la sayyiduna abdallah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waxoon comme ni ñu ko gisa woon bi ñu gis tarjamatu sayyiduna uthman ibn affan alayhi ridwanul mannan almiqtaaw banoonu lañ gisoon ba mu ne yéen daal gis nga gaa yi dara mooy gaa yii ñëwoon naan dañ koy faat si mooy lenn rek la ñoom daal dañoo mel ni mooy lenn la rek mooy moom daal bu joxee alal yi bu leen joxee ñu daal di gërëm te bu joxee ñi nga xam ne ñoo bokk mbokki deretam ñu daal di mer ana gaa yi lan lañ bëgg mooy dañoo bëgg mel ni rek ñi nga xam ne mooy njiit yi ñu mooy mooy yeneen peuple yi nga xam ne bu ñu gisee njiit boo xam ne daal neexu leen rek ñu daal di jóg ne dañ ko fiy jële leen joxee ci alal yi radu waaye buñ leen joxul hum yasxatun nga gis leen ñuy kaas mu ne naafiqiin ak lii ci seen jikko yi la bokk mu ne walaw annahum te ñoom kat waroon nañoo mel ne neen nag walaw annahum radu ma aataahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sayutiina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raagibuun suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne mu gaa yi te nag walaw annahum waay waay ñoom naafiq yi de bu doon ne ñoom nii lañu doxalee de moo doon gën ci ñoom walaw annahum bu doon ne ñoom radu dañuy gërëm ma ataahumullahu wa rasuluhu bu doon ne dinañu gërëm lépp loo xam ne moom la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala jox wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ay way bu doon ne dañuy gërëm lu leen suñu boroom ak ndawam bi jox sallallahu alayhi wa sallam wa qaalu ñu teg ci wax ne xasbuna allah ñun de suñu boroom subhaanahu wa ta'ala doy nañu wonde sa yutiina allahu buur yàlla dina ñu jox min fadlihi ci ngërë ci li nga xam ne mooy ay xéewalam ci ay ngëneelam wa rasuluhu mooy buur yàlla ndawam bi de dinañu jox ci ay ngëneel ci seen ngëneel inna ñun ñun de ilallahi ci buur yàlla raaxibuuna mooy ñun de buur yàlla rekk moom mooy ñi nga xam ne moom lañu soxla te moom lañu mooy bu ñuy ut loo xamante ne mooy yiiw ci moom lañ koy xemmem te ci moom mooy ki nga xam ne moo ñuy woomal mu ne waaye buñ doxale woon nii doon na rafet ci ñoom de buñ leen bu leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala joxe ñu daal kon ak ndawam bi ñu daal di sant liñ leen jox daal di gërëm lool buñ leen joxul nag ah ñu ne xasbunallah garaawul ndax keroog kat joxoon nag ñu ñun garaawul buñ leen joxee ci màng mi ñu daal di sant buñ leen joxul ñu ne ah ñun de en tout cas keroog amoon nañu xasbuna doy nañu allahu buur yàlla wa aw sa yuutiina allah ñu ne buur yàlla ah ñun de buur yàlla doy nañu ndax xam nañ ne sa yuutiinaa xelséef nañoo jox allahu buur yàlla min fadlihi ci li nga xam ne mooy ci ngëneelam ci alal ji leneen it dinañu ko jox beneen yoon wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun kat inna ñun dëgg-dëgg ilallahi ci buur yàlla moom raaxibuuna moom nañuy xemmem te ki nga xamante ne moo ñuy woomal mu ne buñ defoon lii moo doon gën ci ñoom waaye kallaa summa kallaa summa kallaa naafiq di def lii mooy mukk waay mukk maa ne mukk waay xam nga ne naafiq jamais mu wax lii ñu boroom subhaanahu wa ta'ala muy continuer mu ne ci aaya 60 bi ba léegi ci suuratu tawba muy alfaadixa fi nga xam ne fi la wuññee sutura li nga xam ne xaw wi suturaay munaafiqun yi mu ne innama alsadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha walmuwallafati quluubuhum wa fi rriqaabi walgaarimiina wa fi sabiili illahi wabni sabiili fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim mu ne innama sadaqaat mu ngi ñëw nag di wax li nga xamante ne nii mooy di naka la ñuy départager li nga xam ne mooy zakat yi muy zakat yi di li nga xam ne mooy azaka yi ana naka lañ koy séddale ak ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo yelloo yor daal di ju jot ci sa yi mooy ñi nga xamante ne ñii ñoo yelloo ñu jox leen azaka yi ak ñi nga xamante ne ni ñoom rekk la leeral kon ku mu fi leeralul ku mu tuddul fii mooy yow amoo droit am ci zakat yi mooy manoo ñëw toog ñu azaka yi ñun ñi dajale réew mi bu dee réew la moo xam ne dañuy jaree zakat mu nekk réewum jullit nga xam ne day am ministère boo xamante ne nii moom mooy chargé wu ci wàllu zakat yi ñu collecté zakat yi ba mu taxaw yow am amoo droit nga ñëw di wan di wan waa ministère di wan ñi nga xam ne ñooy ñooy liggéey ci loolu la tey tey toppatoo li nga xam ne mooy distribuer zakat yi nga ñëw di leen wan ne yow da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a war a jox te dëgg-dëgg ndeke bokkoo ci loolu jullit bi bu ko lekkee na xam ne koo soxtu la mooy mu ngi lekk alal ju lewul joo xam ne safara lay doon ci moom ëllëg ndax kullu lahmin nabata bi xaraamin fannaaru awlaa be bépp yaram la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bépp bépp yaram boo xamante ne nii li ko nes nesal te tamit li nga xam ne moo tax mu daal di màgg li ko li ko li ko màggal mooy li yoo xam ne lu xaraam la na ko leer ne fannaaru safara wala bee moo gina yey ci alal ci ci yaram woowale kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala muy leeral ñi nga xamante ne mooy juróom-ñeenti ñi nga façon juróom-ñetti nit a ah, juróom-ñetti nit yi nga xamante ne nii ñoom lañ zakaat yi ñooñ lañ ko mën a jox ñooñu lañu ko war a jox léegi nag est ce que ñii ñépp mooy ñi mu lim fii ñépp la ñuy jël mbir mi bu zakat yi comme bu ñu ko collecté woon moo xam moo xam ci réewum jullit la wala moo xam koo xam ne comme kuy dund ci réew tugal yi wala suñu réew yee muy ku nekk Sénégal nga xam ne mooy charia doxaluñu ko fa waaye loolu taxul boo toog doo toog naan comme que doxaluñu fi charia rek kon man duma génne zakat mukk mukk mukk waxoon naa la azaka moom xaqul maali la aqu alal ji la que ça soit am na imam wala président wala ministère wala organisme boo xamante ne mooy chargé wu ci collecte ko nit ki nga xamante ne nii moom moo toll foo xam ne am na sëy toll na ci sëy bi nga xam ne plafond fi nga xam ne ku fu sa alal toll mooy yow ba def at bu dee ci zakatul mal bu dee ci xala xaalis la nga xam ne bu defee un wala oor ak li nga xam ne mooy al oor wala wal fidda li jëm ci wàllu oor ak li nga xam ne mooy argent di xaalis te yow bu matee loolu dangaa war a génne azakay loolu jullit bu ne moo ko war a xam bu àggee foofale que ça am am nañuy chargé wu ci loolu ci réew mi wala amuñu ko kon nag loolu loolu nag mooy ñooñu que ça soit kon nga nekk ci réew moo xam ne comme al arabiyat saoudia comme al hijaz wala ci Arabie saoudite nga xam ne loolu day ministère yu ciy chargé wu wala nga nekk ci suñu France wala ay Sénégal yi nga xam ne amul loolu est-ce que nit bu jëlee azakam di ko joxe bu boobaa day obligé xool juróom ñetti ñi suñu boroom subhanahu wa ta'ala daldi lim fii te ñu koy gis léegi est-ce que jël diviser li nga xam ne moom la war génne ci juróom-ñetti yooyele walla boog daf war a jël li nga xamante ne alal ji mën na ko jox kenn rek ci juróom-ñetti yi loolu nag boroom xam-xam yi subhaanahu rahmatullahi alayhim dañ cee wute ku mel ni ki nga xam ne mooy wax la juñ jële ci imaam am na benn wax ci buñ jële ci imaam yi ak mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne dañ ko war a xool li nga xam ne mooy juróom-ñett yépp gi suñu boroom tudd ci ñoom nga koy diviser ku nekk nga jox ko ci dara waaye beneen bi nag mooy li nga xam ne mooy waxu waa jumhurul ulama te waxu la yu imaamu Maalik rahmatullahi alayhi te loolu moom la waa jamaahir wax ne déedéet mbir mi daal mën nañu ko jox mooy kenn nañu ko jox benn nit kenn ci kenn ci ci mbooloo yi nga xam ne moom la suñu boroom boroom subhaanahu wa taala tudd te loolu inshaa allahu taala mooy li gën a dëgër nekkuñu fii nag ngir ma dugg ci li nga xam ne mooy masala mi li ci yaatal inchaa allahu taala ndax am nañ dige li nga xam ne mooy ci wàllu zakat ndax waxoon nañ ne war nañoo gis li jëm ci ahkaamu zaka li nga xam ne mooy li jëm ci attey sa zaka loolu taala comme ni ñu ko yàgge woon dige bu ñu ci àggee inchaa allahu taala ngi nañu gën a yaatal masala yi te loolu waxoon nañ nañu ngi koy gis inchaa allahu taala jamono ji nga xam ne moom la suñu boroom suñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yónne sayyiduna Muaad radiyallahu taala anhu ilal yaman bi mu ko yónni yaman di ko jàngal li nga xamante ne wax ko ci wàllu zakat yi inchaa allahu taala mu ñu àggee foofu la ñuy gis inchaa allahu ahkaamu zakat kon nag fii mooy dañu ci yem nii léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy aaya yi kon suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne innama sadaqa innama sadaqaatu lil fuqara mu ne dëgg-dëgg ñii mooy ñi nga xam ne ñoom lañu war a jox zakaat yi de azakaat yi nga xam ne zakaat yi ñu war a joxe azaka ñii nii lañ koy jox jàppal lil fuqara mooy ñi nga xamante ne nii ñooy wa mooy ñàkk ñi fuqara nag mooy ñan loolu boroom xam-xam yi subhaanahu rahmatullahi ñoom dañu ne mooy li nga xamante ne nii fuqara parce que yii yëpp dañ cee wute inshaa allahu taala dañuy wax lu gaaw rek après buñ ci dikkee ci comme niñ ko digee inshaa allahu ci wàllu zakat ñu daal di koy gën a yaatal boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne mooy ñi nga xamante ne nii ci waa waxu waa li gën siiw dañu ne fuqara mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy aajowoo mbir mi mooy dañu nekk ñoo xam ne ñu ñàkk lañu ñu ñàkk lañu waaye ñoom nag moom nekku ñoo xam ne ñuy laaj lañu de mooy ñoom amuñu lu leen doy mooy ñàkk nañu seenug dund fii mu ne li ñuy am doyu leen waaye nag mooy duñu laaj nag waaw ñoom trouvé wuñ loo xamante ne nii moom amuñu loo xam ne lu leen doy la même bu dee ne ay travailleurs lañu ndax comme kam min travailleurs ko fuqara ñaata ngay gis ñoo xam ne ay ummal lañu waaye fuqara ñoom ay ummal lañ c'est des travailleurs ñi nga xam ne ay pauvres lañu ñu ne nga xam ne luñ taxaw fenn naan ay wa jox leen ma mu ne kon innamal fuqara innamas sadaqa dëgg-dëgg li nga xam ne mooy kon zakaat yi dangeen ko jox lil fuqaraa yi ñeel ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk ñoo ñële wal masaakiini ak ñi nga xam ne ñooy miskiin yi miskiin yi nag rahmatullahi alayhim ñoom ñooñu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ñoom dañu ne Euh, miskin mooy ki nga xamante ne nii mooy lenn la ci wax yi ñoom dañu ne bon miskin mooy boo ki nga xaman am nañu ne miskin mooy ki nga xamante ne dafa ñàkk waaye moom day wër di laaj di laaj moom mooy koo xam ne day yalwaan par exemple amul waaye mu ne kooku it ci la kon fuqara mooy ko xam ne dafa ñàkk mais nag moom du laaj waaye nag miskin mooy ki nga xamante ne nii dafa ñàkk waaye moom nag day laaj am na ñu wax contraire bi loolu inshaa allahu taala dinañ ci ñëw ci lu gën a yaatal kon mu ne wal aamiliina alayha <coughs> mu ne ñetteelu façon nit ñoo xam ne ñoom lañ koy jox mooy wal aamiliina alayha mooy ñi nga xamante ne nii ñoo ci liggéey mooy gaa yi nga xamante ne ñooy ñuy collecter zakat yi di as-su'a nga xam ne bu dee ci réewum jullit la ñooy dem ndax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala comme ni ñu koy gise ci saar bi ne xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dafa wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko xud jëlal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan sarax boo xam ne muy zakat joo xam ne tutahhiruhum biha ci nga leen di setale ñoom jullit ñi watu zakkihim biha nga leen ji laabale te di leen ji tazkiya biha ci alal joo jële ngay jël ci ñoom wa salli alayhim di leen ñaanal jéggal ndax inna salaataka sa ñaan yeeg sa ñaan jéggal yi nga leen di defal kat sakanun lahum mooy li leen di dundal kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dane xuz loolu moo tax gouvernement réewum jullit bu ne obligation la mu am ñoo xamante ne ni ministère wala bureau wala la moo xam nu ngeen koy tudde ñoo xam ne ñooy chargé wu di collecter zakat yi ak awqaaf yi kon nag lool moo tax kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nag ne ginnaaw fuqaraa u yeeg ñooy ñàkk ñi nga xam ne ñoom duñu laaj ak wal masaakiin ak ñi nga xam ne ñoom ñàkk nañ waaye dañuy laaj wal aamiliina alayha mu ne troisième position mooy ñi nga xam ne ñooy as-su'a ñi nga xam ne ñooy wër di collecter li nga xam ne mooy zakat yi ñoom ñoom ñoom dañu cee am loo xamante ne ni mooy benn part boo xam ne man nañ leen mooy dañ leen ko cee war a jox te loolu waxoon nañu la kene loolu nag waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di shurafaa yi loolu nag mooy liggéey bu mel nii bu doon ne réewum jullit la mooy ne boobu moom seen CV kenn du leen ci nangu képp koo xamante ne nii ci shurafa yi nga mooy yow si yow yow yow dangaa nekk sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu doon ne dangaa def ay étude ay étude de d'éco-gestion wala li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy économie ak yu mel noonu ak gestion nga def ba am say diplôme ñëw daal di yow amoo droit di déposer CV ci ministère bi nga xamante ne mooy collecte li nga xam ne mooy zakat yi bu boobaa yow bu ñu xoolee xool ne a waa jikat moom surtout yonent bi la alayhi salaatu wassalaam exclu des de d'office moom dañuy jël CV bi daal di koy xotti wala ñu daal di koy ne en wala tontu ko bind ko ne ko a inna hadha la yahillu lak ne ko poste bii ngay candidat ngay candidat yow moom daganul ci yow léegi nag manul taxaw ne ah mais non moi j'ai fait des études comme les autres d'ailleurs j'étais j'étais meilleur de ma promotion je suis sorti major de de notre de notre promo de notre promo kon pourquoi ngeen bëgg maa xañ lii ta mbir mi affaire mbir mi sax lenn la bu dee ab concours la mooy waa ji bu waxee loolu lépp ba toog dañ naan ko waaye parce que yow sa maam sallallahu alayhi wa sallam moo ne loolu daganu leen te yow nag comme que mooy sa maam si fi nii jeex na léegi nag bu dee loolu mooy loolu lañ lay tontu nag mu nekk loo xam ne de toute façon bu intervention koo mën a wooyit bras long ak li nekk it dara kenn du la jël parce que loolu dafa xaraam ci yow waaye it bu doon ne ab concours la nga xam ne dañ ne nag dañuy def concours ngir ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy li war a liggéey ci ministère wala ah ministère bi nga xamante ne kat mooy collecte zakat yi dafa am ñu bari ñu war a dem retraite kon nag nañ leen ubbi concours yi ñu def concours ngir recruter ñu bees booy concours yooyu ñu ne cinquante personnes lañ soxla gaa yi bokk ci concours yi à dëkk bi képp ku yit shérif manoo candidaté dañ naan la déedéet déedéet yow yow yow sa ka yow sa sa kenn du ko nangu mooy yow manoo bokk bu boobaa bureau bi nga xam ne mooy trier candidature yi moom mooy seet loolu ba xam ne kii shérif la bu xamee ne kii shérif la mu daal di na ko yow manoo bokk ci concours bi ndax lan al-aamiliina alayha samaam sallallahu alayhi wa sallam noo ne loolu manu la ne nga ne ma waayow lii ngay wax nii man lii may wax nii leeroon nañu ko waaye boo bëggee ma daal di la ciy dikkelaat ndax ñëw na ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhi ci xadiisu abdulmutalib ibn rabiat ibn alxaaris radiyallahu taala anhum wa ardaahum ne woon sëtti alxaaris ibn abdilmutalib di sëtu alxaaris ibn abdilmutalib muy abdulmutalib di doomi rabia rabia di doomi alxaaris alxaaris di doomi abdilmutalib di maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Muttalib boobu dane man ak ki nga xamante ne mooy al al-Fadl ibn Abbas dañu dem te loolu gisoon nañ ne ki leen waxoon ñu dem mooy seen bàyyee leen waxoon ñu dem muy Rabi' ak al-Fadl ibn Abbas Rabi' ak ki nga xam ne mooy al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anil jami' ñoo leen woolu woon daal di leen ne leen man ngeen a dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee mu yónnee ko comme que yéen nii seen situation xaw naa dëgër mooy xaw naa metti ndax vraiment mooy ah bon amu ngeen lu ngeen liggéey te seen war ngeen a yor njaboot nag ñu ne ko ñu ne leen ñu ne ñoom gi ne doom ji mooy rabi ala Rabi'a wax Muttalib Abdul Muttalib waaye mu woo al-Fadl ibn Abbas moom ak al-Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne ci lañ ne leen nag ñu ne leen woo seen doom yi ne leen nag dem leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba bu ko defee mu daal di leen ndax jamono ji ñuy collecter zakat yi jot na mu ngi yónnee nit ñi di dem di collecter ji zakat dem leen waaye gis ko bu ko defee mu boole leen ci ñooñu bu ko defee yéen di ngeen am lu ngeen am ci zakat yooyu la ngeen xam ne moom ngeen di dem di collecte ji sayyiduna ali bin abi taalib radiyallahu anhu wa ardaah daal di ñëw fekk leen fa ne leen lan lañu expliquer ko mu ne leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam du leen jox dara ñii dara leen dul boole ci ñooñu maa leen ko wax jarul ngeen leen di yónni bu ñu dem ndax li ñu fa li ngeen bëgg ci ñoom duñu ñi ngeen bëgg ci yonent mi alayhi salaatu salaam duñu ko du leen ko jox de gars yi ne ko gars yi nag gise ko jàppoon na Seyna Ali peut-être que moom daa jaru kese mu ne ñu ne ko waaye yow lan moo ci sa lan moo ci sa affaire sax yow yaa ngi nii bi ngay denc bi ngay denc doomu yonent mi sa salaatu salaam kenn jalu jewu la ñun dañ la koo yéene lan moo tax ñuy wax suñu doom yi ngir ñu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di leen jox gi nga xam ne boole leen ci ñuy collecter zakat bu ko defee ñu amaale ci dara am loo xamante ne moom la ñuy am ci koppar am loo xam ne moom la ñuy suqale koo nga ñëw naan leen bu ñu leen yónni ndax buñ demee du ñu ko am ñoom dañu jàppoon na da leen koo wax ngir loo mu leen ah baax na comme que léegi man wax naa leen nangu ngeen ma dem leen nañu dem ñoom ñaar mu tëdd toog foofa di leen xaar gaa yi daal di dem ba ñu demee moom di Abdul Muttalibi ibn Rabi'at ibn al-Harith ibn Abdil Muttalib ak al-Fadl ibn Abbas loolu la nag la Abdil Muttalib ibn Abbas ibn Rabi'a ibn al-Harith li wax ne inta moom inta moom dafa dem wal-Fadl ibn Abbas yas'alaani Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam liyasta'milahuma ala sadaqa ñu dem nag ngir bo li leen seen bàyyi wax ñu dem ngir mu daal di leen boole ci ñuy collecter zakat yi fa qaala rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne leen inna sadaqata laa taxillu li muhammadin wala li aali muhammad innamaa hiya awsaaxu nnaas alayhi salaatu wassalaam kon nag lii nii tontu bi moom la waa ministère wala ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy collecte zakat yi wala ñooy ñooy chargé wu ci loolu mooy candidat boo xam ne moom ci haashimi la wala mooy ki nga xamante ne ci sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la tontu bi boo koy tontu mooy ab hadis nga koy tontu ginnaaw bi nga ko loolu nuyoo assalaamu alayka wala assalaamu alaykum wa rahmatullah nga bindal ko ne ko nag inna ne ko nag ceci n'est pas licite pour vous waaw vous ne pouvez pas candidater parce que votre votre cher grand-père notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par al imam Muslim ibn al Hajjaj dóoral ko sax raqmu hadith bi ne ko waraa mu ngi nii lii tonto nee na inna sadaqa nga bindal ko ko inna sadaqata la taxill dëgg-dëgg li nga xam ne mooy sarax mooy kii nii la taxill daganul li Muhammadin daganalul daganul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala li aali muhammad te daganul waa kër sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum wa radaahum te yow comme que sëtam nga kon ci ñoom mooy ci waa këram nga bokk innama hiya dëgg-dëgg ndax zakat yi hiya nekk lulul aw saaxum naa si saltay saltay nit ñi la ndax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala comme ni ñu ko waxe léegi nee na lii nii xud min amwalihim sadaqa sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jëlal ci seen alal yi sarax soo xamante zakat joo xamante ne danga leen ci sellal di leen ci fóoti di leen ci setal kon mooy lañuy ñuy setale nit loolu mina law saax te loolu daganul alim li muhammadin li sayyidina muhammad daganul ci moom ak waa këram waxoon nañ la xoolal bu dee ne alayhi salaatu wassalaam lu mel ni moom moo naan ak ki mu doon moo naan lii daganuma comme na nga xam ne noonu la ko sayyidina sayyidina sayyidina Habiba Ramlat bint Abi Sufyaan ba mu ko nee kat man damaa dégg mu naan ko doo takk sama sœur mu ne ko mais loolu noo yaay Ummu Salama non non waaw mu ne ko waaw waaw mu ne ko déedéet mu ne ko nan laay takke sa sœur mu ne ko ah parce yow dégg naa kat ñun yaa ngi naan danga bëgg a takk doomi Zaynab di doomi Umm Salama mu ne mais du Zaynab doomi Umm Salama kooku daganuma tax moom moom daganuma sama rab yi bala mooy premièrement man maay denc yaayam kooku manuma koo takk te tamit mooy man baayam man baayam di umm sa di abu salama maag moom ñoo nàmpandoo ardatna ba doom mooy jaamu abu lahab boo bale di suwayba moo ñu nàmpandal nàmpal na ma man alayhi salaatu wassalaam waaye nàmpal na ki nga xam ne mooy abu salama Abu Salama di di di di boroom këru yaay Ummu Salama bu njëkkoon radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma foofu waxoon nañ la déggal bu dee yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo naan laa yaxillu lii lii daganuma lan ngay xalaat ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne moom bu ñuy nu ñuy gën sori ci yàlla nu ñuy gën a wilaaya ñu jàpp ne loolooy tax nag ñu man di nag lépp nag la xaraamoon sax di dagan ci ñoom allahu waay waay loolu nan la mën a nekkee gaa yoo xamante ne yi ñu xaraamal yépp dañ koy def wuyu saa bu ñu waxee nga dégg rek taalibe yi sax di leen nga xam ne di leen jéemawtali ngant naan daa am boo demee daa am lu tax mu def ko ma ne dara taxul mu def ko topp bakkanam kese la lu yàlla xaraamal moom jeex na mu gin laa neex kaa gin laa neex situation gin laa am ay moyen ñëw di def lu xaraam te moo ko tay nga naan ay daa am lu tax mu def ko dara taxul yow bu dee neen ay naan moo seega fi mu àgg ñun loolu ñun la concerné yenn yi sharia di wax ñun newuñu ci sharia yéen a nekk ci sharia ñun ñu ngi ci xaqiqa hada qawlu baatilin wa qawlu kadib loolu waxu neen la te waxu caaxaan la képp koo dégg mu naan lépp sëriñ la moo xam te loolu ak bari ci ñun wolof yi ñoo xamante ne il draine des personnes des milliers de personnes des centaines de talibés des milliers de talibés amaana sax ñu am lépp million de talibés nga dégg leen ñuy wax waxi kàcc yoo xam ne kenn du ko weddi daanaka wala kenn ñemewu cee wax. yoo xam ne yu yu yu xaraam la ñu ñëw di ko daganal seen bopp wala yoo xamante ne nii yu farata la ji ne ñu daal di ciy exonéré seen bopp buñ waxee ñu naan parce que ñii samay taalibe lañ wala moom sëriñ bi du ko def parce que fi mu tolloo tax yéen yéen a nekk ci surface charia ñun nag ñoo nekk ci biir ci baatin ci li nga xam ne mooy mooy li nëbbu te nekk ca biir géej yi li nga xam ne mooy charia ñun ñoo yor baatin bi yéen nag moom moom moom moom caaxaankat la ak waxu ñoo xamante ne waxu ah, al waa ba ahlul ahwaa wal bidaa ñoo ñoo koy wax di waa ahwaa gaa yi topp seeni bànneex ak ay bidaa kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ha inna sadaqata laa taxillu li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa laa li aali muhammad moo ne sa li nga xam ne mooy sarax di zakat yi daganul li nga xam ne mooy na Muhammad